wastadda ghadabuhu waaw loolu il faut kii loolu it dafa am mooy too bi nga xam ne mooy ànd ak la ngay xutba loolu rek du tout le mooy dafa bari woon lu mu koy def ndax xutbaate ndax dafa bokk ci mission bi mooy an-Nadhirul Bashir waaw alayhi afdalu salaati wa salaam kon nag mbir maa ngi noonu kon affaire boobu nag lu ama am solo la ta jara xel waaw moo tax fiqhul imaama dafa am fiqhul imaama dafa am mooy ñiy jiite dafa am fiq boo xam ne ñoom la concerné moo tax jiite du ñëw rek da ngay taxaw nii di tari wala après non dafa am nay kii ak ci wàllu nooy jiitee yi ngay ko ak wute yi am ak yooyu yëpp da war a xam nan ngay def ak waaw kon mu ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idaa xataba ihmarrat aynaahu wa alaa sawtuhu washtadda ghadabuhu hattaa ka'annahu munziru jaysh loolu it gisoon nañ ko comme si day xupp comme mu mel ni moom yonent bay saar saar mbubbu kuy xupp ab ab ab armée waaw naan leen sabbahakum wa massaakum mooy noon baa ngi xëy di ñëw ci ñoom daanaka aksir wa massaakum kon nag fagaru leen waajal leen seen bopp nekk leen sur vos gardes wa yaqulu mu tekki doon wax naan bu'istu ana was-sa'a kahatay mu naan bu'istu yebal nañ ma man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw ana man was-sa'a ak saa di yawmal qiyam kahatayni comme ñaar yi wa yaqrunu dañ naan wa yaqrunu di wax wa yaqrinu waaw ñaar yooyu yépp jub nañu boo nee yaqrinu baax na yaqrunu baax na waaw kilahuma lugha mu ne kon muy muy muy àndal wax ji lay boolewaale geste bi waaw bu'ithtu ana was-sa'atu ka hatayn wala bu'ithtu was-sa'atu ka hatayn ñaar yooyu yépp it mën nañ ko bu'ithtu ana wa saa'atu ka haatayn wala bu'ithtu wa saa'ata ka haatayn léegi ah même al imaam an-Nawawi dane wal mashhuuru nasbuha ala al maf'uuli ma'a waaw mu ne waaye li gën a siiw mooy wa saa'ata waaye dañuy wax wa saa'atu tamit bu'ithtu ana wa saa'atu ak bu'ithtu ana wa saa'ata buy wax loolu day jël baaraamam yi Ah, yaqrunu mooy loo xam ne da leen di def côte à côte ñu ñu takkaloo ñaari baaraamam yi yan mu ne bayna yaqrunu bayna usbu'ayhi ah mooy xam nga usbu' moom musallasatul euh, hamza la mooy man nga ne asbu'ayhi a i ak u yëpp baax na ah as ñaari yan ñaari baaraam ci loxo yi dañuy xam ne baaraamu loxo yi la waxul baaraamu tànk yi <laughs> waaw mooy day dajale ñaari baaraam yi ban mu ne as-sababa bi nga xam ne arab yi buñ doon ŋàññ kenn wala di xulóog kenn wala di kii di ko joqar bi mooy baaraam bi wolof naan da koy joqar bi di joqar bi nit ki ah booba mooy tuul yow attention sa baaraam boobu nga yëngal yooyu loolu moo tax ñu tudde ko nga xam ne bu ñuy ŋàññ nit moom lañuy yëngal di ko féetale loolu moo tax ñu tudde <laughs> bil islam ñi dañ koy wax as baaraam bi nga xam ne moom lañuy ñuy moom lañuy ñuy utiliser di sabbal ndax boo julli toog di taaya moom ngay tàllal di ko yëngal léeg-léeg ah, booy taaya di tudde ko as-sabbaaba as-sabbaaha waaw mu ne diggante as-sabbaaba wal wusta ak bi nga xam ne mooy bi digg doomu ci baaraam yi xam nga juróomi baaraam la nit ko nit koo xamante ne amul dara lu ko dal lu tax baaraam bu wala dagg wala boog mu sax baaraam juróom benneelu baaraam en général nit ñi juróomi baaraam la ñuy am juróomi baaraam yooyu nag ba ca nekk ci digg bi boobu noon boo commencé compter foo côté boo mën di compter un deux trois beneen côté bi un deux trois ba nga naan trois boobu mooy nekk ci digg bi boobu lay booleeg bi nga xamante ne ni mooy euh, bi ñuy jàqar bi ñuy doo julli bi ngay tàllal ak booy xulóog nit wala yu mel noonu bi ngay jàll joxar bee sawaay ah mu tàllal ñaar yooyu moom lay dajale teg leen nii yëkkati ko ba ñépp di ko gis ñu taqaloo mu ne kon man ak saa bu'istu ana wa sa'ata ka hatayn comme nii maag saa sama digganteeg saa lii moo fi des mooy bareetu waaw ah, waaye bu'istu day tekki leneen ana wa sa'ata ka hatayn waaw mooy sama diggante man yonent maa yonent bu mujj waaw maa yonent bu mujj boo xamante ne moom la sama boroom daal di yónnee waaw li jàtte jàll ci àddina bi ak li def saa jot sama diggante man yonent bu mujj ak saa comme nii la ni sama baaraam ñaari baaraam yi ma tàllal gis nga benn bi ni mu gën a sute beneen bi ni mu tuutee looloo ci def mooy li romb moo ëpp fuuf li def waaw waaw kon nag mu mu ngi noonu la de léegi kon mu ne am wa yaqulu muy wax ne amma am ma ba'd teg ci am amma ba'd moo tax loolu mooy sunna boo bëggee topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam xutbaan yi bu ko commencé woon du baree du wax wa ba'd de wa ba'd kenn du ne baaxul déedéet mais li yonent way saa saa ndox mooy amma ba'd moo tax al imaamul Buxaari yi defal ko buntu buntu wax gi nga xam ne moom la nit ki di wax buy xutba wala yooyu bu waxee wala yooyu mooy bu bunt nit ki bu ñuy wax ne amma ba'd waaw yonent way saa saa loolu la yenn boroom xam-xam yi ne mooy faslul xitaab bi yeneen bi suñu boroom joxoon Seydina Daawuud alayhi salaatu wassalaam waaw muy liy tàqale nga xam ne day def transition entre cant yàlla gi nit ki commencé ak li li mu introduire commencé ko waxam ak li nga xam ne moom la war a wax mu ne am ma amma ba'du yeneen tubaab sa sam amma ba'du la doon wax doonu loon wax wa ba'du doonul wax summa ba'du am amma ba'du déedéet doonu loo wax loolu lépp li mu doon wax mooy bu waxee ba pare sant yàlla julli ci yeneen tubaab sa sam ba pare bakk boroomam tabaaraka daa julli ci boppam danaan amma ba'du <laughs> moo tax mu ne wa yaqulu muy wax après amma ba'd waaw ginnaaw lii fa inna xayra alxadiisi kitaabullah fa inna xayra alxadiis bi tuddoon nañ ko keroog bi ñuy gis xadiis sayyidina al-Irbaad moo tax du ñu ci yàgg de inshaa taala fa inna xayra alxadiis gën ji ab nettali gën ji waxtaan kitaabullah mooy téereb yàlla bi nit manula waxtaani lu gën téereb yàlla waaw bokk na nag ci cànkute nga bàyyi fi téereb yàlla bi di waxtaane waxu diw rek ak diw moom ku man di doon bu dee waxam du delloo ci waxu téereb yàlla bi jàpp ne yéen jënde waxu yàlla waxu mbindeefu yàlla walla iyaazu billaah ñun duñu xalaat jàpp ne yow waxu mbindeefu yàlla ji lan fa mën a am ci tiyaaba ak ay leer manoo ko am ci waxu yàlla walla iyaazu billaah kooku bu dee xam na bu dee xam na bu dee xam na du ab jaahil kooku yéeféer la non kooku moom yéeféer la parce nan lay jàppe ne waxu mbindeef moo féete ka waxu borom kooku bu xamee yéeféer la ci boppam waaw il faut que mu affaire leer de waaw allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan mathani waaw suñu boroom nee na allah di yàlla moom moo wàcce ahsana alhadith li gën a rafet te baax ci nettali ci waxtaan muy kitaaban ab téere la muy alquraan bi yii nga ne ci la def kàddoom kon nag fa inna xayra alhadith li gën ci nettali li gën ci waxtaan kitaabullah mooy waxtaane téere bi yàlla bi te mooy li gën lu nit mën a waxtaane waaw mooy li gën bul seet lu gën feneen ndax boo ko defee qad dalalta dalalan mubina cànku nga cànku te gu leer nañ wa xayral huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam te li gën ci njub ñaari version la dañ ma ne xam nga ñu bari bay lañ gën a miin xayral hadyi ah dafa am xayrul wa xayral hadyi ah loolu dafa am wa xayral hadyi dafa am waaye wa xayral hudaa ah moo na al imaam al qaadi Iyaad rahimahullah bi muy sharh Sahih imaam Muslim mu ne lii sara euh, solo nañ ko ci riwaaya imaam Muslim yi bi damma mooy haabi hula loolu lañ ko soloowe ci sa imam muslim wa fi ghayrihi bil fath kanta yeneen téere yi ko ni imam an-nasa'i al dawud as-sijistani rahmatullah alayhima ñoom bil fatha la ci fatha ak ñeneen ñi ko solo mooy wa xayral hadyi kanta riwaaya imam muslim bi la imam an-nawawi indi fii wa xayral huda gën ji ak njub waaw ak tegtal bu lay jëme ci sa borom huda muhammadin mooy nga xam ne moom la yonent bi saa saam indi benn la waaye ah waaye wa xayral hadi loolu beneen loolu la boo xam ne njàngin moom it baax waaw mu ne dabatna dabatnaahu bi wajhayn wa kaza dakarahu jamaatun bil wajhayn mu ne xayrul huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam huwa bi dammil haa'i wa fathid daali fiihimaa wa bi fathil haa'i wa iskaanid daali aydan dabatnaahu bi wajhayn wa kaza dakarahu jamaatun bil wajhayn al imaamu nawawiyu rahimahullah boroom téere bii ñuy gis bi riyaadu saalihiin beneen téereem bi nga xam ne al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima mu ne xayrul huda huda Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne huwa bi dammil ha mooy ne moom hu hu xayrul hu ha boobu da nga koy damma hu ngay wax wa fathi daal daal bi ñëw hu daa waaw hu daa mu ne loolu benn la mu ne wa bi fathil haayi waaye ak tamit dañuy wax xayral ha waaye boo ne ha iska wa iskaanit daal daal di def ko sukkoon hadd hadd voilà mu ne dabat naahu bi wajhay ni takke nañ ko ñaari wàll yi waaw mu ne na ko noonu lu ko tudd mbooloo mu bari bil wajhay ne ñaar yii la boo ci wax baax na boo dee xayrul huda noonu la boo dee xayrul hadi noonu la kenn amu ci kenn defu ci erreur waaw kanta imam al dane moom bu nee riwaay imam muslim bi ñun ni ñu ko soloowe ñun al qaadi iyaad al maliki mu ne ñun moom bu dee imaam muslim hu lañ ko jële bu dee yeneen moom lañ ko soloowe mooy hadiya kon ci kaw loolu ah bu dee rek ne al hadi mooy yoon waaw mooy li gën ci sóobuwaay gën ci yoon gën ci dundin doy am alhadiyu mooy lan yoon jëmuwaay delluwaay bu waloo mooy hadiyu mooy hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wasallam mooy bosu delluwaay yoon ah mazhabu jëmuwaay seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam kanta ñi nga xam ne lañ ne hu huda mooy ak gindiwaate ak guidance guidance gi gën gindeeku gi gën mooy ku Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te loolu du afaalu tafdil de bu dee ci kaw parce que beneen façon lu nit di gindeekoo gu nekk ci yonent bi alayhi salaam moo yoonam wii te benn la wa anna hadha sirati mustaqima lii sama yoon nga xam ne dafa jub wenn la waaw bu leen wala tattabi'u subula gisoon nañ ko waaw kon ta bu leen topp sew ndey ramification yi bifurcation yeneen mbedd yu sew sewaat yi waaw mooy ku baax kuñ lay tuddal ci ku baax ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la nekkul ne moom daa am yoonam yonent moo keneen am yoonam keneen am yoonam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoonam non non ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne waaw waaw bu lee nag dangaa bëgg a wax ci sharia yi fi xasa waaw boobu man nekk superlatif soobu wit wi gën mooy kii dundin wu gën te moom la yonent baay saa saa moom la ko boroomam tànnal mooy bosam moo tax lépp loo dégg ñuy wax yonent bu weesu lu mu amoon ci ay daraja yu la yéem ak yooyu xamal ne suñu boroom jox na yonent baay saa saa lu ëpp loolu waaw lu ëpp loolu waaw te façon bi ñuy jaamoo yàlla bi mu nga xam ne moom la ko boroomam gërëmal mooy di gën façon nan la ñuy doxale àtte yàlla yi moo tax bosam moo gën a woyof waaw gisoon nga bu waa sharia euh, yahudi ni mu diise woon moo tax mu ne bu'istu dañ maa yebal lii nga xam ne alxanafiyatu samha dafa wëllif lépp yoon wi ma ne jublu ci borom bi waaye simple daal di yomb kon mu ne wa xay wa wa xayral hadi wala wa xayral huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wala wa xayral hadi hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa sharral umuuri muhdathatuha mu ne li ci ne yées nag sos ah wa sharral umuuri li ci ne yées ci mbir yi façon générale muhdathatuha mooy yi nga xam ne dañ koo sos <laughs> waaw mbir yépp li ci yées mooy yi sos <laughs> am na lu lu lu am solo lu al imaam as-Sindi wax rahimahullah <laughs> al imaam as-Sindi yu ñu la wax am dafa def xaasiya ay annotation ci musnadu al imaamu Ahmad waaye da koo def ci musnadu al imaam an-Nasaa'i imaam Ibn Maaja al imaam eh, tamit an-Nasaa'i rahimahullahu ta'ala xaasiyatu <laughs> Sindi ala an-Nasaa'i rahimahullah mu ne <laughs> mu ne li yonent bay saa saam ne inna wa sharral umuuri li yées ci mbir yi ah muhdathatuha mooy yi nga xam ne dañ koo sos ah mu ne loolu euh, c'est pas que <laughs> mbir yépp d'une façon générale mooy d'une façon générale waaye loolu mooy euh, de toute façon non loolu bi muy def xaasiya ci ci ci imaam Ibn Maaja la ko wax waaw xaasiya bi mu def ci imaam Ibn Maaja même hadith bi bi mu ko def euh, indi ci annotation ci euh, musnadu al imaamu wanaan euh, musnad ki sunanu Nasaa'i hmm? waaye def na ci tamit xaasiya même kii bi hadith bi kii sunan Ibn Maaja mu daal defaat ay annotation mooy wax ci tuuti ay kii quoi mu ne. <laughs> foofu ci euh, bu Ibnu Maaja la ko wax <laughs> rahimahullah <laughs> mu ne wal muraadu min sharri al umuuri ah mu ne wa sharri al umuuri bin nasbi ala annahu atfun ala lafdi ismi ala ala lafdi ismi inna wa bir raf'i ala annahu atfun ala al mahalli ala wal muraad min sharri al umuuri wa illaa fa ba'du al umuuri as-saabiqati mislu shirki wala misla shirki ah wala mislu shirki sharrun min kathirin min al-muhdathat <laughs> illa an yurada bil muhdathat ma ahdatha an-nas ala muqtada al-hawa mutlaqan la ma ahdathuhu ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa yadkhulu fiha al-qaba'ih mu ne <laughs> ginnaaw bi mu waxee nan lañ koy dabtoo dañ mën nañu wax wa sharrul umuri mën nañu wax wa sharral umuri boo nee wa sharral umuri mooy fa inna ah ah, ah xayra ndax da nga koo at ta xayra wala nga ne wa sharrul umuri comme si da ngay commencer wax ju bees ah léegi mu ne li ñu jublu nag ci sharrul umuri ah mooy wal muraadu min sharril umuri mooy bokk na ci jëf waaye du rek mooy bi ñu ne mooy lii déedéet parce que <laughs> wa illaa fa ba'dul umuri saabiqa yenn ci mbir yi nga xam ne ñoo jiitu woon yu bon yoo xam ne nit ñeen ko doon def mislu shirk lu mel ne shirk bokkaale yàlla mais moo gën a yées lu ëpp li nit ñi daa di di di di di di shirk féete kaw lépp inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma euh, euh, duna zalika liman yasha borom bi du baale di jéggale ñu koy du nanguwul ñu koy bokkaale waaye euh, dina jéggale lu wute lu gën a féete bokkaale suuf mooy bokkaale boo ci dee tuuboo ko mais bu dee da nga koo tuub bien sûr da koy jéggale alors da koy jéggale alors keneen bakkaar yi même boo ko jéggaluwul borom bi mën na la jéggal ci mbaaxam kese kanta shirk woom na ne loolu moom bu ko jéggaluwul ba faatu du ma la ko jéggal voilà kon léegi kon mu ne moo shirk moom moo gën a yées kon al umuur sharrul umuur loolu day day bokk lan lay wax da mooy amul maxsuus la mooy ne am la dafa général char li gën a ci mbir waaye mooy gaa yi sosuñu fee sosa sos ba def lu ëpp lu nga xamante ni mooy shirk ndax shirk moom yonent way sa salaam laata mu fii ñëw mu ngi fi woon kon nag te gaa yi doon dundal ci lañ nawoon wu leen fii génne kon ñu ñëw seen ginnaaw defuñu lu gën a garaaw shirk kon mooy bokk na min sharril umuri bokk na ci yées kon hadis bi <laughs> amun maxsuus wa sharril umuri muhdathatuha wala mu ne wa suuf ah bu leen dañ cee nam bu ko ne al muhdathat mooy li nga xam ne moom la nit ñi sos nga xam ne teguñu ko fenn dudul ci seen hawaa kese ci luñ doyal waaw nekkul li nga xamante ne moom lañu sos bi ginnaaw yeneen tubaab saa saa boobaa yu yéesee ciy dugg mooy liñ wax noonu rek mooy affaire yi boo tegee sirk fee waaw xanaa loolu ñu ne waaw kay bu boobaa li nga xam ne moom ginnaaw sirk boo ko placé nee li nga xam ne moom la nit ñi di toog rek di nit ñi di toog di xalaat seen xalaatu bopp ak seen bakkan kese tax ñu koy def di ko yokk njàmbaas ci diine naan mbiru diine la waaw li ci ëpp li ci gën a garaaw mooy muhdathaat waa waaw wa kullu bid'atin te loolu muhdathaat yooyu mooy bid'a rek moo tax mu ne wa kullu bid'atin wa kullu bid'atin mooy atfu ci inna boo nee kullu da ngay commencer wa kullu bid'atin te bid'a gu ne nag dalaala ak cànkute la waaw loolu yi taxawoon nañ ci waaw riwaaye yi nag eh, riwaaye yi wax ci xadiis bi ñoom dañaa kullu bid'atin dalaala kanta imam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi alayhi moom yokku bale moom ci moom la ñëwee ah kene wa kullu dalalatin fi nnaar te nag ci safara la jëm loolu moom ñëw na ci li nga xamante ne nii mooy imaamu Nasaa'i laa bu dox imaamu Nasaa'i waaw mooy kitaabu salaatil iidayni kayfal xutba foofu moom ñëw na bu'istu summa yaqulu bu'istu ana wa sa'a wa sa'atu ka haatayn wa kaana idaa dakara saa'ata ahmarat wajnatahu wa alaa sawtuhu washtadda ghadabuhu ka-annahu nadiiru jaysh yaqulu sabbahakum eh, wa massaakum no ci kaw amaa loolu dinaan eh, yaqulu summa yaqulu eh, dane kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fi xutbatihi yahmadullaha wa yusni alayhi bima huwa ahlu thumma yaqul man yahdihi llahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu inna asdaqal hadiisi kitaabullah wa ahsanal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalaala wa kullu dalaalatin fin naar thumma yaqulu wala wa bu imaamu Nasaa'i rahimahullah moo indi yokk boobu kulla dala wa kulla dalalatin fi naar te cànk ko lu ne safara la jëm lii nag taxawoon nañ ci xida hadis sayna al Irbaad léegi lim yokk lool moo ñu doylu moo ñu ci mu ne summa ginnaaw bi masoon a wax yi yaqulu loolu lépp day wax gravité wu sos ci diine ji loo xamante ne bokk ci comme ni nga xam ne loolu al imaam al Haafiz ibn Rajab waxoon imaam al Haafiz an Hajar na ko noonu ñoom al imaam as-Sindi ak ñi nga xam ne ñooy borom tuhfatul ahwazi euh, al mubarakfuri al imaam al qurtubi rahimahullah ñoom ñee borom xam-xam ñeneen ak ñeneen liste bi rëy na ne loolu mooy boo yokkee dara ci diine ji loo xam ne amu ci cosaan voilà amul dara loo xam ne man naa dëgëral jëf jooju luy wane ne jëf jii nii l'islam d'accord na ci alquran ak sunna am nay cosaan ci ñoom budul loolu lu bid'a googu lay wax dalaale sànkute la léegi summa yaqulu mu ne ginnaaw gi yonente bi da ci doon teg naan ana awla bi kulli mu'minin min nafsihi naan man maa gën yeey ci way ngëm yàlla bu nekk ci boppam waaw man yonente bi maa gën a yeey ci way ngëm yàlla ju nekk ci boppam waaw loolu moom borom bek ko waxoon borom bek ko waxoon li nga xam ne ci la doon wax ne annabiyyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim ci suuratul ahzaab annabiyyu yonent bi alayhi salaam awlaa moo gën a yey bil mu'miniina ci way ngëm yàlla yi min anfusihim seen bopp waaw loolu mooy lan mooy ne yow gis nga boo bëggee dara yonent bi alayhi salaam bëgg dara bëgg loolee nga bëgg yow sax bëgg day annulé kii saa se day annulé parce que sa bëgg ak bëgg yonent bay saa salaam waruñoo raj-rajloo ci mbir déedéet xanaa sa bëgg-bëgg seey ci bëgg-bëgg te bu boobaa kenn dootu leen différence yi waaw kenn dootu la takkale teeg moom sa bëgg-bëgg bëgg-bëgg waaw mooy yow amoo droit yonent bay saa salaam bëgg dara ngay bëgg leneen mooy diine jii nii ñu nekk loo xam ne boo gërëm loo yonent bi saa saam amoo droit bàyyi ko fi ndax leneen ndax waxu keneen ndax waxu leneen ndax waxu ñeneen amoo ci droit waaw ndax lan annabiyyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim yonent bi saa moo gën a yey ci way njëm yàlla yi seen bopp waaw kon mooy diine ji amu ngeen droit yéen di jéem a bëgg dara moo tax bala ngaa def dara da war a xam lan la ci yonent bi saa salaam lan moo ci namm nammam ak lan la ci acte ak lan la ci doxale woon boo ko xamee bëgg nga ko sa jamono ja nga nekk est ñoom idée boobu boo ko naree doxal tey dina indi scandale ak tey ñu mbambal ak sa yoon newu ci waaw ndax lan al mu'min al nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim ndax yonent waaye saa saa moo gën a yeey ci way ngëm yàlla yi seen bopp waaye bu doon mbiru matériel àddina nii kese jamono ji muy dund yonent waaye saa mu bëgg par exemple benn aw fas yow ngay am saw fas yonent bi alayhi salaam bëgg ko nga bëgg ko yow moom bu ko bëggee utiliser léegi yow ko bëgg koo utiliser léegi yow sa bëgg a utiliser day faru day effacé wu amoo droit naan yonent bi alayhi salaam waaw boo soxla nga ko mais man dama koo soxla amoo ci droit loolu amoo ci droit kon day annulé wu waaw mooy ne mbir topp ko nag ci lépp. yonent bi ay saasaam bu bëggee dara yow amatoo droit ngay bëgg yow waaw même bu dee loo moom la amoo ci droit gis nga boo amoon say paleeg say lu ne yonent bi ay saasaam bëgg ko yow sa bëgg yow moom mooy ñàkk nga ko waaw waaye nag est-ce que yonent daa ma sa doxal loolu mukk jamais au plus grand jamais ma su koo doxale waaw moo tax al imaamu Nawawi mu ne qaala ashaabuna